kon nii la ñuy mooy shahid ana mooy lan moo tax ñu tudde shahid shahid mooy ki nga xamante ni dafa génn àddina ci xare boo xam ne dañ doon xare ak yéeféer lan moo tax ñu tudde ko shahid lan moo tax tuddewuñ ko beneen tur lu tax tuddewuñ ko beneen tur ñu tudde ko shahid imaam alxaafiz ibn Hajar di ñu tontul question boobu ci Fathul Baari mu ne mu ne ixtal uxtulifa fi sababi tasmiyati shahiida shahiida mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuute ana lan moo tax shahid le martyr ñu tudde ko shahid muy martyr te tuddewuñ ko beneen tur tuddewuñ ko par exemple qatil ku ñu rey tuddawuñ ko baat yu mel noonu waaye ñu tudde ko qatil lan shahid lan moo tax mu ne boroom xam-xam yi nag dañoo wute ci lan moo tax ñu tudde shahid shahid mu ne fa qaala an-Nadr ibn Shumayl li annahu hayyun ka anna arwa ka anna arwaahum shaahida ay haadira mu ne an-Nadr ibn Shumayl nekkoon boroom xam-xamu luga la woon bu mag waaye tamit boroom xam-xamu xadiis la woon nekkoon sëriñu ñoom kii eh, eh, eh, ñoom imaam Abu Dawud ak ñoom da ngay dégg ñu naan qaala an-Nadr ibn Shumayl seen jamono yooyu ñoom imaam at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrat at-Tirmidhi mu ne fa qaala nee na an-Nadr ibn Shumayl linguiste bu mag la woon moo tax da ngay gis ci xadiis yi mooy dee ci nga gis ñu ne qaala an-Nadr ibn Shumayl rahmatullahi alayhi nee na lii lii lay tekki wala lii wut lii mu ne li tax ñu tudde shahid tudde ko shahid mooy li annahu hayyun ndax moom day dund ka anna arwaahahum shaahida dafa mel ni seen ruux yi li tax ñu tudd leen lool mooy ñoom dañuy dund comme si seen seen seen ruux yi dafa présent mooy shahida ay xaadira dañoo présent seen âme yi dañoo présent nekk fi dañ fee nekk di dund looloo tax ñu tudd leen shahid loolu benn waxu mu ne moom ba léegi imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne wa qaala ibn al-Anbari mu ne Kanta ibn al-Anbari rahmatullah alayhi nee na moom lii la wax li anna allaha wa malaa'ikatahu yashhaduuna lahu bil janna mu ne shahid dañ koo tudde shahid martyr dañ ko tudde martyr shahid xam na shahada mooy témoigné na shahida mooy fekke na buñ naan shahida xam nga dañuy naan shahida fulaan al al waqa mooy fekke xare ba wala xool télé booy seetaan télé lañ koy woowe na mooy baat fekke di observer di xool nekk fa loolu la baat biy tekki loo xam ne da taxaw man koo témoigner ndax yaa nga fa woon gis ah, mu leer loolu mooy étymologiquement mot bi léegi nag lan moo tax ñu koy tudd shahid ki ki génn àddina ñu koy tudde shahid an-Nadr ibn Shumayl ne ndax moom moo fi ne day dund seen ruux yi day dund moom day dund comme ci seen comme si seen ruux yi dañoo présent dañ fee nekk yow nga nekk ak ñoom présent seen ruux nekk fi comme yow niñ fi nekk looloo tax ñu tudde leen shahid mu ne Kanta ibn al-Anbar yi dane li anna allah ndax buur yàlla ak malaakaam yi alayhim salaam yashhaduuna lahu bil janna dañu koy seedeel nit ki bu génnee àddina ci loolu rek te yàlla tax ñoom suñu boroom ak malaakaam yi alayhimu salaatu wassalaam ñoo koy seedeel li nga xamante ne mooy àjjana kene kii bokk na ci ñi nga xam ne ñooy def àjjana suñu boroom ci boppam moo leen koy seedeel ak malaakaam yi alayhimu salaatu wassalaam loolu di deuxième wax mu ne waqiila ñetteel wax nee nañu li tax ñu tudde shahiid shahiid mooy li annahu yashhadu inda am ñetteelu wax bi këne dañ koo tudd shahid le fait que alhamdulillah buy génn àddina mooy buñ ci toolu xare bi suñu boroom da koy dévoiler wan ko mu gis mu leer comme ni ngay gise sa loxo bii te si ki woone lii sama sama loxo la ni muy demee noonu moom noonu noonu la ko suñu boroom di wuññil mbir yi muy gis li nga xamante ne moom lañ ko dig ci ay teraanga yoo xam ne moom la ko suñu boroom dig moo xam ci alxuraan wala ci lam nañu yonentam alayhi salaatu wassalaam looloo tax ñu tudde ko shahid kon loolu li ñetteelu wax imaam al-Hafiz ibn Hajar ba léegi ci Fathul Baari mu ne waqiila nee nañu li tax ñu tudde shahid shahid li annahu yashhadu law yushhadu amaani min ñeenteelu wax bi ne li tax ñu tudde shahid shahid mooy ne moom dañu koy wax ci lu leer mettre ko à l'abri ci safara moom mooy ne dañ koy wax mu gis mu leer ci moom këne xaw ma kan mooy dugg safara mais du moom looloo tax ñu tudde ko shahid loolu di muy leere ci moom nekk li nga xam ne day leer naññ ci moom ba amul benn lënt looloo tax ñu tudde ko shahid mel ni ku fekke loolu gis ko mu leer nañ loo tax ñu tudde ko shahid kuy témoigner di gis loolu nekk martyr loolu di ñetteel ñeenteel mu ne waqila juróomeel bi li anna alayhi shaahidan bi kawnihi shahida ñu ne li tax ñu tudd ko loolu mooy day am koo xam ne mooy témoigner que ne moom mii le fait que mu nekk shahid mooy day am koo xam ne day témoigner li anna alayhi day am ci moom shahidan ci kawam koo xam ne mooy témoigner que ni moom mi shahid la ku faatu la ci yoonu yàlla loolu di juróomeel mu ne waqiila ba léegi wax yi juróom benneel li annahu la yashhadu inda mawti illa malaa'ikatu rahma am ñu ne li tax ñu tudde shahid shahid mooy que mooy que ne ndax buy génn àddina du ko teewe du ñëw fekke bu génn gu ruuxam teewe ko fekke ko lu dul malaayka yi nga xam ne ñooy malaakatu rahma malaakaay yërmande ñooy koy fekke teewe li nga xam ne mooy ak génn àddinaam looloo tax ñu tudde shahid shahid mu ne waxte la nee nañu ba léegi juy juróom ñaareelu wax li annahu alladhi yashhadu yawm bi iblaghi rusul am ñu ne li tax ñu tudde shahid bi shahid mooy ne ndax moom day seede yawm alqiyaam këne yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam li leen suñu boroom yónni woon di daal dinañ koy matale te àggale nañ ko mooy mission bi dox nañ ko mission accomplie indi nañu li leen suñu borom yónni woon ne ngeen jottaliñu ko looloo tax ñu tuddee ash-shahidu shahida waqiila wicceem wax ba léegi ci fathul baari mu ne ni annal malaa'ikata tashhadu lahu bi husnil xaatima am ñu ne li tax ñu tudde martyr bi martyr shahid moomu shahid te utilisé woon beneen moom mooy ne malaaka yi ñoo koy seedeel rafetu mujj mujj gu rafet ñooy seede këne kii nii faatu ndax yàlla tax kooku mujj gu rafet la am malaaka yoo koy seedeel la waqeela neuvième wax neuvième wax bi ñu ne li annahu yushaahadu almalaaikatu inda ihtidaari ndax moom day gis yushaahidul malaaika mooy moom buy génn àddina nekk ci sukuraatam moom day gis malaaka yooyu le fait que mu leen di gis di témoigner lool di ko gis mu leer que ne ñii mooy malaaka yi yërmande buy génn àddina looloo tax ñu tudde ko shahid loolu beneen wax la muy neuvième wax dixième wax ñu ne li yu yushahidul malakut min daari dunya wa daaril axira am ñu ne dixième wax li tax ñu tudde shahid shahid mooy ne moom day témoigner day gis almalakut nguur nguuru yàlla gu kawe gu ëpp xelu nit ki ndax al mulku wal malakut mulku mooy suñu univers bi malakut ak mooy li ko féete kaw jëm kaw mooy suuf si mulku mooy suuf seeg yooyu ak univers bi noonu mais malakut moo ko féete kaw mu ne moom day témoigner loolu noonu moomeelu yàlla gu rëy googu min daari dunya wa daaril aaxira di ko témoigner fii nii di ko observer di ko gis fii nii moom shahid bi buy génn àddina fii ci àddina ak bu demee alaaxira waqiila onze wax ñu ne li annahu mashhudun lahu bil amaani min an-naar waxoon nañ ko da koo répété waat ah, moom imaam alxaafis kën dañ koy seedeel këne moom mucc na ci safara kon boobu du onze waxoon nañ ko mu ne waqiila li anna alayhi alaamatu shahaada bi annahu qad naja onze wax bi te di dernier wax bi ci lan moo tax ñu tudde shahid shahid mu ne ndax li anna alayhi alaama ndax day nekk ci moom màndarga boo xam ne bu feeñ leer buy témoigner màndarga boobu nga xam ne moo xam ku ñu jam flèche la mu génn àddina wala ñu dóor ko bal mu génn àddina loolu day te de la boo xam ne moom mooy seede que ne moom mii kii mu dal ba génn àddina mooy najaa mucc na tërëcc na mooy ne mucc na tërëcc na kon loolu mooy wax yi nga xamante ni ñoo am ci lan moo tax ñu tuddee shahid shahid te imaam alxaafiz ibn xajar rahmatullah alayhi indi ko ci fathul baari ah léegi mu am beneen question ginnaaw bi ñu gisee question bu njëkk boobu lan moo tax ñu tuddee shahid shahid est-ce que martyr mooy kenn nit koo xam ne kese moom dafa génn àddina ci li nga xamante ne mooy toolu xare kese kooku kese lañuy ñuy woowe ñu ne la déedéet ndax xadiisu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi nga xamante ne nii imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi moo ko solo mu ne moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu na ko noon imaam Muslim ibn al-Hajjaj solo na ko imaam Muslim eh, eh, imaam Malik moom dane foofu riwaay bi mu indi moom hadis bi mu indi mooy këne martyr yi martyr yi en dehors boo ci génnee ki nga xam ne moo moo faatu ci toolu xare boo ko ci génnee set lay loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam wax mais même loolu mooy ne nag lim boobu mooy gis nañ wax nañ la hadis bi nekk ci saxiixay bu imaam al Buxaari boobu ak imaam Muslim dane ash-shuhadaa'u xamsa ñi nga xam ne ñooy martyrs yi cinq lañu wax naa la riwaay imam Malik dane dane lan dane set lañu mooy xadiis bi mu indi moom dane sept lañu te du moom rekk ko solo waaye boo seetloo boo boolee xadiis yi nga xam ne ndax du du yooyu rekk ci wax xadiis yu bari la yoo xam ne yenn ñu ngi ci sunanu Abu Dawud yenn ñu ngi ci at sunanu imam at-Tirmidhi imam at-Tabarani ah, mooy téere xadiis yi yu bari boo demee da fay fekk noonu hmm. ah na ko noonu ci masanid yi ci ay eh, musnadu imam ahmad rahmatullah alayhi tamit mu nga fa ak eh, musannafu imam ibn abi shayba imam at-tirmidhi wax naa la ko rahmatullah alayhi waa sunanu al arba'a yi indi nañ ko mooy hadith yu bari yoo xam ne boo boo leen boolee bu ci nekk yonent mi alayhi salaatu salaam di wax naan diw naan ku ku mel nii martyr la ku mel nii martyr la boo boolee daanaka ëpp nañu mat nañu quinze wala ñu ëpp li nga xam ne mooy vingt ah moo tax ah ku nga xam ne mooy par exemple imam al euh, al Hafiz ibn Hajar rahmatullah yi moom da ne bi muy bi mu leen di bi moom dafa boole indi riwaay yi nga xam ne ñooy wax yi ñëw ku ci nekk di wax naan yonent ma lay saabsaab naan kii martyr la kii martyr la koo xam ne mooy dañuy teg ci faatu ci toolu xare fële di wax ñeneen ñoo xam ne ñoom dañu am darajaay martyr ndax dinañ ñëw après bu ñu leen limee ñaata kon kon façon martyr yi lan la ak est-ce ñooñu noonu mu lim. te mooy ñoo xam ne faatuwuñ ci toolu xare mais dara jaay mooy même martabaay martyr la ñu est-ce que ñooñu dañuy yor acte yi nga xam ne dinañ leen lim ci ah. martyr yi est-ce que ñooy bokku acte wala déet. imaam al-Hafiz ibn moom bi leen dajalee da ne waqad ijtama'a lana min at-turuq al-jayyida akthar min 20 fa inna majmuuca maa qaddamtuhu bimaa ishtamalat alayhi al-ahaadiis allatii zakartuhaa arbaca ashara xisla moom dane imaam al-Haafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi mu ne dajalool nañ mooy dajale na lim dajale ci ay xadiis yoo xam ne ci ay yoon yoo xam ne yu baax lañ mooy yoo xam ne du ay yu da'if mooy ci ay yoon tey ceen ay càll la yoo xam ne du yu da'if duñu faible ay xadiis yoo xamante ne nii ëpp nañu li ñu di wax naan façon martyr yi wax ci loo xam ne ëpp na ishrina ëpp na vingt aksaru min ishrin mu ne nag fa inna majmu' ma qaddamtu bi muy shara xadiis biñ la biñ la wax ne yonent bi alayhi salaatu salaam muy xadiisu Seydina Abu Hurayra boobu te mu nekk ci Sahih Imaamul Buxaari mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane martyr yi cinq lañu mooy cinq lañu boo ci génnee boo ci génnee ki nga xamante ne nii boo ci boolee sax ki nga xamante ne mooy fii sabilillah ci génn àddina ci toolu xare mais ci riwaay Imaam Maalik bi boobu dane en dehors de ñooñu dañuy faatu ci toolu xare sept lañu imaam alxaafis rahmatullah alayhi mu ne li ma ci jot lim rek mat na quatorze arba ashara mat na quatorze yoo xam ne façon yoo xam ne yooyu ñëpp ay martyr lañu kon nag insha allah mooy kon xam nga ne loolu bari na mooy bu ñu naree lim ñoo ñëpp instant bi mooy waxtu wi jot na léegi kon dañuy teg suñu baaraam foofu